خير دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi tey jii di ñetteelu fan bi ñu fas yéene dalal suñu mbokk sëriñ Cheikh Mbacke Thiam cosaanoo fële ca Ndand Fall mu fas yéene ànd ak ñun tey ci tomb bu am solo boo xam ne euh, xeet wu rawu moroom ja mën nañoo wax ne ci lool la ko rawe te mooy liggéey maanaam société ak liggéey muy al mujtama wala amal muy tomb boo xamante ne am solo la kon eh, ngir njëkkante waxtu wi rek xam ne bala ñu koy jox kàddu gi dañuy tënk aslaf rek ci ay yëngutoom eh, moom doomu soxna la yoo xam ne fi ñu jaarale doomi soxna yi rek foofu lañ ko jaarale mu jàng ba am diplôme ci université bu Cheikh Anta ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit la tàmbuli am jàngale nekkoon di jàngale ci wàllu anglais daan jàngale tamit philosophie nekk ay prof professeur ci wàllu philosophie ak wàllu anglais waaye tamit di yëngatu ci geneen wàll muy wàllu marketing ak communication mu ci yëngu ci wàllu googu noonu waaye yëmul tamit ci wàllu yooyu noonu yëngatu yi nga xamante ne suñ mbokk yi ñu ngi koy def te di ko liggéey ci yoonu Xaadimu Rasuul yëngu yëngutu yooyu noonu moom nit ma nga cee def kem lay kattanam membre la ci daayiratu Rawdu Yaaxiin di fa yëngutu ci wàllu wàllu gu solo moom tey tamit fondation Maam Jaara Bousso moom nit ci membre yi la bokk moom nit nekk ci liggéey boobu lépp rek ngir tasaare wala gi nga xamante ne suñu borom may na ko ci ngir mu mën cee jëriñ jullit ñi mën cee jëriñ ñi nga xamante ne ñoo koy tëwoo kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dara dalal fii jotaay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo ni ma ko waxee léegi rek muy al mujtama wala amal muy société ak travail muy société ak liggéey kon incha allah lépp loo xamante ne aju na ci wàll googu noonu incha allah fas yéene nañu ko baaxe muy am solo goo xamante ne liggéey am na ko solo ci wàllu euh, société bi. ak ci wàllu économique ci wàllu spirituel ci wàllu euh, politique ak yeneen domaine ak yeneen wàll maanaam daal lépp loo xamante ne aju na ci wàllu societé ak liggéey incha allah moom bu ñu ko waxtu yu mayee fas yéen na ci indi ak leeral kon ci tënk rek mooy loolu noonu mooy nga xamante noonu la waxtaan bi fas yéene demee xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba di ñeenteelu fan ci weeru koor bi al oustaz Cheikh Diouf moom lañuy ñuy fas yéene dalal fi jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci durusun fil xayaati zawjiya mooy ay bind yoo xamante ne dana ko indi ci néegu biir néegu sëy muy lu am solo loo xamante ne tamit lu ñu war a bàyyi xel la ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah xaj na suba bu fekkente ne waxtu bi may nañu ko ñi nga xamante ne indi woon nañ fi ay laaj yu aju ci wàllu fiqh ñi nga xamante ne kuréel gi nga xamante ne ñoo méngoo gëstu laajo yi ak tontu ko bu subaa incha allah danañu andil tontu ci laaj yi nga xamante ne moo fi door kon lu ñu def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Cheikh ci am ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq dafa ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun walla yundiru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yaxzaruun asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mu mel ni jullit buy nuyu ay jullit asalaamaaleykum wa rahmatullah rek doy na ci waaye tudd mbooloo wëlbati ko jaar ci ay tur damay faral di wax ni ku ko def ku ne ci sunu borom subhanahu wa taala nga ko roye ndax moo ne man kaana wa malaikatihi wa jibrila wa mikaala fa inna allaha aduwun lil kafirina donc tudd na malaikatihi walbati ko jaar ci turu jibril alayhi salaam walbati ko jaar ci turu mikaayil alayhi salaam te ñu di waaye mu mel kon seen taxawaay ci biir malaayika yi moo tax ci kaw loolu lañuy jaar ci turu sëñ Sidi Mouhamadou Muxtaar di ñaan suñu boroom guddal aw fanam wéral ay cëram mottali ay naalam ci yoonu sëriñ Tuubaa te islaam di ziyaar sëriñ Abbas Mbàkke di xalifa Maam Cerno Birahim di ziyaar képp koo xam ni xëy na dañuy dañuy di gan dañuy di gan waaye daal di ziyaar di yóbbante sunub ziyaar sang yi fi nekk yépp képp koo xam ne ñàkk koo ziyaar day waral sab nuyoo doon man yan sahum fal madxu madxun mu xatta u la muy doon ca tagg wa ñàkk tudd ko war a tudd wala ñàkk nuyu koo war a nuyu daf koy faral def ci nuyoo suñu borom moom mu ne subhanahu wa taala dafa am ñaari kuréel yu mu tudd daf ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi muy mbooloo di umma sallallahu alayhi waaye dikkaat ci biir mbooloo moom mu tuddaat ca beneen umma muy wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkari wa ulaa'ika humul muflihuna muy kon kuréel gu mel nii kuréel gi taxawal lu mel nii di alwafa di ziar bu baax sëriñ euh, Ahmadou ak ñi mbokk liggéey bi yépp nga xam ne kon sas woowu xam gi nga xam ne suñu borom lu mu sas doomu adama la ñu nekk ca comme dañuy bañ na xëy na maanaam temps bi euh, xoj ñu dañuy jéem a jukki rek kem lañu ñu jot jot gi mën a may ci li ñu yaatal ko ci jotaay bi ah lu ko des bu boobaa xëy na bu fekkente ne jot gi mayuñu ko ñu jëm ko dencal mbooloo mi ba keroog ñuy amaat occasion bu ñu ko defee ndax thème bi ngi ne dañ koy waxtaane dañ ni société et travail waaye lu jiitu ma di ko tàmbali dinaa leeral lenn te moo di sama benn mbokkum taalibe dafay wax mu ni booy wax ak mbooloo bala ngaa wax war ngaa xam ñeent war ngaa xam yow mi wax yaay kan war ngaa xam ñi ñi ngay waxal ñooy ñan war ngaa xam fi ngay waxee mooy fan war ngaa xam li ngay wax mooy lan te ñeent yooyu nag daanaka xaw na man dama ci xamul benn du dul rafet njott ci ni fi may waxee day mooy jataay bu ñuy dundalee xam-xam ñi may waxal mooy ñu ma jàpp ni fa tabarakallahu ñëw sut àlluwa ah li may wax moom mooy rek fit laay waxee ci misaal ak yéene fit ak yéene ak teg ko ci kaw ballighu anni walaw aaya ndax donte benn donte bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin bu ma leeree ni su ma ko waxee mu dugg ci noppi mbooloo mi ma matal matal santaane sallallahu alayhi wasallam boobu su boobaa dama ko jaral moom man mi wax nag may kan damay wax sànq sëriñ bi ma ni ko dañoo baaxoo présentation waaye li ma koy wax ni ko ni ñu ma présenté du ne ndongo li daf ma cee gënal ndaxte alilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nur ma diraaya kon lañ cey amal njëriñ mooy lañuy wax mbooloo waaye daanaka ginnaaw jëmm ji moom biir nañu ni xëy na bagage intellectuel tax lu mu toog ci jotaay bi waaye rafet njortug ñu mu jàkkaar loolu moo tax mu toog ci jotaay bi ñu ni ko dañuy waxtaanee société et travail société boobu nag waxuñu entreprise bu ñuy liggéeyee waaye la société humaine defe naa alamul insaan nii lañ koy waxee su boobaa itam dana ci am ay baat yu may jéem di ko for ñu xam ne dama doon arabisan waaye am yéene su boobaa bu yàqoo ma di ko jégalu à mooy kon alamul insaan boobu la société humaine ak liggéey ñi ni amal ñii dem ba ki ni xidma ndax di nga dégg léeg ni liggéey mooy effort mooy mooy labeur ñu ni mooy yëngu yëngu ndax yëngu yëpp liggéey la njortuwuma ko ñu ni mooy nangoo sonn ndax nangoo sonn yëpp liggéey la njortuwuma ko ñu ne mooy sabablu ndax sabablu gépp amal la nag jot njortuwuma ko léeg-léeg ñu dem ba sama mbokki taalibe yi ci mel ni ma sax naa néex ma nix ma dem ba àgg ci néex ma rijaalu néex ma tudde ko maanaam liggéey mooy néex ma ndaka néex ma yi ñenn ñi ci yenn barab yi tudde ko dóor waar damay dóor waar waaw mais ala xaal dañ koy faral di wax ci téere yi ne mooy activité humaine utile bépp yëngub doomu adama boo xam ne amal na njariñ alxaramul insaan yi dañ ne loolu mooy liggéey kon xëy na fi may tàmbalee thème bi mooy njàngale mu ñu ci jàngaat ci kàttanu suñu borom ci bi muy ñëw suñu ma ndax dafa am daamar gu ma waroon a jëfandikoo ba ñëw waaye bi may ak seen dànd maam daamar ga alaa kulli xaal nattu am ca nattu am ca kon pexe war a am ci nu may def ba ñëw ma dem ba Kébémer bi ma dikkee ñu ne ma oto yi jëm daaru musti ab tënk rek la ndax su borom ñaari di nga war a waxaan ak nit ci coobare mu songi la ci la nga war a wax bala ngay jéem a jaaj nanga nga jaaju yow ma toog ba yàgg mu ne ma ne ma def ba dam daaru musti ñu ne ma ah xanaa nga dama dem gaaru ceer jëm jël cette place ma ne fu gaaru ceer toll ñun ma wutir ngay jël ma jël wutir maanaam jaamu suñu borom di mbindee fam ni man mu noot ko def koo fas ma yëg ca ba mu yóbbu ma gaaru ceer ba ma àggee ñu ne oto ba jëm daaru kat départ na am benn mbokk taalibe bu bu ko woo moom chauffeur ba ni ko am bi mu ko expliqué mu ne ko xaar ko jaatu la jëm tax walla xaar ko mu ne ko mu ne ma maa ngi maa ngi lay xaar ca pont ba toog xaar ma ñu ma ñu gën gaaw boo bañee mu bàyyi la fi ngay guddee jëlal jakarta ma daal di jël yonte yàlla Musaa waxoon ne rabbi inni limaa anzalta ilayya min xayrin faqiir mu jël jakarta mu debal ma minicar ba ca pont ba mu ñëw lan laa ci gisee mooy ñett yoo xam ne suñu boom daf koy jàngale ki suratu ruum daf ni wa min ayatihi xalaqakum min turabin thumma iza antum basharun tantashiruna wa min ayatihi dikkaat nii wa min ayatihi xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun kon mu di ma xalaat loo ci kaw loolu mu dikkaat ni wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum alwanikum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamina bu dee warsh mu ne lil aalimiina kon mu ñett yu mu ñu jàngal mooy lan mooy wa min ayaatihi xalaqakum wa min ayaatihi xalaqa lakum wa min ayaatihi xalqu muy kon li nga doon ak li nga moom ak li la wër ak li la war ci li la wër mooy kon loolu lépp kat damaa càmbar ni maanaam jombul am muus li ma dal su ko daloon waxtu wi du ko fi fekk jombul bàyyi mu bu suñu borom bind jombul bu dul doomu aadama li ma dal dal bu ko daloon pexe ya mu mën a am ba waxtu wi fekk ko fi xëy na du ñu demee waaye lan ngay jàngat ca mbir ma mooy suñu borom kon mooy dalaa jàngal ni ñaar nga yittewoo yittewoo nga jumtuwaay waaye yittewoo goo yittewoo ab jaam ni yow mooy kon les fondements de la société humaine organisation boobu nit jël téléphone woo koo xam ne moom moo ko xam waaye mën man xawma ko ba tax daamar ga man maa xaar ma bëgg a daw xam ne sama tànk yéex na ca ñu soññal ma aw fas soññal ma borom jakarta ma toog ca ginnaaw ngir lan li ma def lu dul noonu lu ne jumbul waxtu du ma fekk kon cette interactivité ak njëriñ loolu nga xam ne ku ne am nga ko ci sa bopp da suñu borom di jàngale ci kii mooy lan mooy al alamul insaani waaye nag wal amal ñeneen ni xidma waaye diggante amal ak xidma jumbu dinañ ci egsiwaat ci kàttan suñu borom kon Kébémer googu soo fa taxawee ca gaalu cer bi da ngay gis ñuy jaay ay mbuusi wogg ay mbuusi wogg defe naa ñi sant saar xëy na euh, bariwuñ fi mbuusi wogg yooya bu ma ci jëndee ab sërice jàngat ko gis ci lii wogg wii kat bala ma ko mën a xewlu daa fekk dugub ju jóge Saalum ñu boole ko gerte gu jóge Bawol ak suukar su jóge Risaar tool ak ndox mu jóge Lac de soxna su nekk Kébémer jël gaz bu mu jëndee ndakaaru mbaa këriñ lu jóge Tambacounda def ay pexe def ay pexe yoo xam ni lu ci war a jiitu bu ñu ko ginnaawalee waa lu ñu war a ginnaawalee lu ñu ko jiitalee lenn du ca mën a sotti ba mu doon lu may jëfandikoo man caa xëdd mbaa man dogu ca ne alhamdulilahi rabbil alamin moo tax suñu borom soñu ñun ñun ñëpp nag daal ba ngeen xëyee ba ndogu ndogu toog dallu régler seen i réveil mbaa ngeen régler jumaa ja ñu nodd ngeen jóg sangu saabu ba fu mu jógee ndox ma fan la bàyyi ko jikkiwu leen kat ci teen ya demu leen ci dégg ya sangu fab seen yére yu mucc ayib yére yooyu kat ndax da ngeen ne fab rek tisi ba sol ab tailleur ba fa jaar ah yére yére yooyu maanaam coton ba ko ràbb ndax bu ñu ko witte woon ca garab ga dikk jógal leen ko noona te xool léegi ko ndax di ko mën a fab teg seen kaw kaw jëmm xëy ñi sant saar ak ñi sant saw ak ak ñi sant saw ak ja topp xëdd ba daanaka basalaatu di waaj weesu booy ne loo xëddee ñu ne boole naa kafe ak meew ak mburu ak bër ak banaana ak pomme ak ginaar ñi sant saar ak ñi sant jeex loolu yëpp bu ngeen paree nag ba di ko toog fii ba sañ a toog di waxtaan suñu borom yi ñu benn question mooy fal yanzuril insaanu ila taamihi def benn interpellation ne nag léegi nag gaa yi xool leen nag seen ñam yii bu ngeen mënee toog fii di waxtaan ak diisoo ci seen diine daa fekk lom lompañu leen waaye ku ci rafet dara warulaat boo dikkee jub mbooloo mi dañ la dugal ba ci ruq fab morso laxase la ko ngir lan nga mën a yor war may doomu aadama ngir mën a joxasoo ak ñoom mun nag kon teraanga joogi nag sunu borom nag posé ñu ñun ñëpp question ni fal yanzuril insaanu ila taamihi mu ne ñun ñëpp nañu bokk toog xool xéwal yooyu ñuy jëfandikoo mu ne nañ ci bàyyiwaat suñu xel la tax bu ñu wooree di am yaakaar ci ndogu kenn ku nekk ci ñun ba ngay jóge sa kër bàyyi woo fa ndogu ab dërëm nga fa bàyyi waaye boo demee yaakaar fekk fa ceeb ak cereeg soow ak mburu ak beñ ak leneen ak leneen ak leneen diggante la fa bàyyi ak lañ fay fekk ñaar yi nga yittewoo te muy comme am koom jëm ci wàllu yëngu ak économie waaye jëm ci wàllu effectivement itam wàllu yittewoo sa moroom da nga fa bàyyi sa soxna mbaa sa doom mbaa sa gerbaat mbaa sa sët mbaa jànq ba nga bàyyi ci ga yaakaar boo dikkee boo ko bàyyi lee ñeenti téeméer boo dikkee la ni ngay dogalaa suñu borom ne fal yanduril insaanu ila taamihi ñu ne ko lu tax nga diñu bàyyi loo xel ci lekk gi ginnaaw yaa ñu ko wërsëgal mu ne anna sabab nal maa a saban benn thumma shaqaqna al arda shaqan ñaar fa anbatna fiha habban wa aynaban wa qadban wa zaytunan wa naxlan wa xadaaiqa xulban wa fakihatan wa abban ñu ne ko lii lépp la jublu mu ne mataan lakum wala an'amikum mooy ngeen jëfandiku ba des wa sax ngeen jox ko seen xara ak seeni i bëy bu ngeen amee soxla fab xar waa ak bëy ba dikkaat boolewaat ci li ngeen jëfandikoo mataan lakum wala an'amikum poser question kon ñu war a bàyyi kon xel ci loolu kon yitt yi nga xam ne kenn ku nekk ñun dana ko am ca moroom ma ci anam yépp malheureusement waxtu yi daf ñuy xaw a xoj xëy na pour développer ko ni ñu ko yéene ak lu ci baree baree baree bare loo ni loo xam ne boo pare ci misaal ci misaal ndax lu mu da ci wax lu nekk itam daf lay junjuni la bu fekkee xamoo noo koy defee xoolal bàyyi ma mu jàngal la ko moo tax ku ñuy wax Jean de La Fontaine dafay jàngale li ñuy wax fable mu ni je m'inspire des animaux pour instruire les hommes damay sukkandiku ci bàyyi may pour jàngal doomu aadama yi luy àddina ma jàppe woon ko aw saaga waaye ginnaaw bi laa may alxuraan jàngal ni sa que j'ai appelé les fables divines mooy sunu borom na ma koy defee te mooy danaan doomu aadama lépp lu ma la defloo ci kaw suuf boo ko mënul xoolal ci rab sàngam xoolal ci bàyyi ma sàngam xoolal ci gunóor sàngam boo ko mënul mu jàngal la ko mu dikk ni kon ba ci wa min samaraati naxili wal anabi googu muy wax dikk ba ci an nam la dikk ba ci an nax la dikk ba ci maanaam mbooleem loo xam ne rek tey doomu adama apprentissage du travail maam jàng amal jàng liggéey formation professionnelle du ki nekk suñu borom bind na benn ci gunóor yi nga xam ne bu ñu la jigee nga faxas boo xam ni boo ko bàyyi xel moo la ko jàngal loo koy defee ba sa moroom jaam bu wàcc bi liggéey suñu borom ni boo xamul noo koy defee fa baasa llaahu xuraaban yabxasu fi l ardi li kay kayfa yuwaari saw ata kon ndeke jàmm bi sax fa muy mujj ay moroomam am picc wàcc jàngal ko ni ko boo ko xamul ni la kon ñu jàll rek ci la dimension politique du travail dama xamul ne xëy na nu ma koy arabale sañu ama mais daal maanaam tolluwaayu yëngu ci wàllu politique politique boo xam ne nag waxuma politique bii ñuy wax de politique politicienne bii ñuy wax waaye politique Aristote daf ni woon l'homme est un animal politique politique di suñu borom ko koo lay jaam politique mooy dañ ne la mooy la l'art de gérer les affaires de la cité bépp xalaat boo xam ne day tax doomu aadama xam ni muy nekk ci àddinaam ba mu mën a ñoŋ mën a gën a jàppandi loolu mooy politique étymologiquement waaye dañoo yàq nag politique ba sunu mbokk yi dëkk Louga ñaari boo dikkee marché ndànd muy bisu luuma ba marché ajjuma am na ay xeeti lam ak jaaro yu ñuy jaay yoo xam ne boo ko dàndee juróom fukki mètre muy raayi raay yi te boo nee péro jaaru ñaata ñun la juróomi dërëm ngir lan ñun la jaaru politique la mooy kon day raayi raayi waaye du wurus politique la jam si Freeman waxoon rek falaa koy tënki pour bañ a bañ bañ def digression bu yaatu daf ni woon la différence entre l'homme politique et l'homme d'État est la suivante mu ne lii wuutale koo xam ni politique politicienne lay def ak koo xam ni politique la mu ci jublu mooy yoroon na nguur ba nekkoon doomu adama gën a ñor gën a ñoŋ mu ne la ko wutale ñaari dong la mun ne le premier pense à la prochaine élection le second pense à la prochaine génération ki nga xam ne moom joŋante yi ñu jëm nu may def ba gàddu ko ba jël raw gàddu gi ak ki nga xam ni suñu doom yeeg suñu sit yi ñëw nu may def ba bàyyi leen lu ñu mën a tànne ni ko nguuri di defee am na gunóor bu ñuy wax nguuri dafa bindoo comme yàmba day def tàmbaar ba ñuy doon ba ñuy nekk tout tànk da nga wax ni ñu nguuri mooy bind moroom ma dañ daan wax ni ñu nguuri gunóor boobu di nuru yamb mooy sàkk moroom ma moo koy bind ñu ne lu tax dañuy daan xam loo ni ñu nguuri day for aw sax dugal ko ci tàmbaar gi bu toogee ab diir bu sax wa génnaatee nekk nguuri ni moom dem naaw fab lay sax sax lay fab bind ci moroom ma waaye biñ demee ba xaw a yeewu ci suñu gëstu ñu gis ne ndekete nguri bindul moroom ma nguri day jàngal doomu adama taxawaayam diggante bi ak moroom ma ndax nguri bu defee tàmbaaram baneen baneen ya mat day dem for ay sax di ko ci tàmbaar gi ngir lan ginnaaw moom bu noppee ci nen ya day taxu dem dox yeneen yitte waaye ma ngay bàyyi xel ni bu nen ya tojee ba mat nguri yu ndaw ya mooy doom ya du ñu fa fekk du ñu mën a dunde ba dëgër moo tax bu nen ya matee mu dem for ay sax dugal ci tàmbaar ga dem yoonam ngir lan saa bu samay nen tojee sama njaboot bu ñu fi fekk fi lu ñu mën a sukkandikoo ba bu ñu keroog ñuy dëgër su boobaa yow ay sax ngay gis muy dugal ci tàmbar mi waaye ay nguri ni moom ngay gis ñu naawee ci tàmbar ma nga ne nguri daa fab sax soppi ko morom ma waaye nguri lay jàngal ni la ba taxawee nga mën a am ba ginnaaw boo fàddoo mën a bàyyi ëllëg génération yi ñëw sa ginnaaw lu mën a tedde dafa amoon benn récitation bu ñu doon jàngal gone yi waruñu koo fàtte mooy l'élaborer et ses enfants dañu ko doon jàngal waa gi def ni travaillez prenez de la pen c'est le fonds qui manque manque la moindre mu ni doom ya liggéey leen tam nangu leen a sonn jumtuwaay kat manque wu fi mu ni leen un trésor est de dedans sama tool bii ngeen di gis suuf si ngeen di gis am na am koom am na ay njënd yuñ ci nëbb je ne sais pas l'endroit xaw ma fañ ko nëbb ci suuf si fan la nag mais un peu de courage vous le fera trouver bu ngeen amee pas-pas aku fit te nangoo sonn di ngeen gis maanaam koom mi nekk ci biir suuf si mooy lan di leen jàngal ne kon ndeke suuf trésor la suuf am koom la waaye ku dikk tey fab saw jiw def sab tool di xaar suñu borom taw ci kaw ba mu jebbi boo dikkee boo taxawee da ngay mel ni ku fab sa alal sànq te fekk sa teraange àddina jëpp yaa ngi tiim ci suuf waaye yaakaar ak sabab lu mooy daal mooy dem leen un peu de courage vous le fera trouver ndeke kon or ak wurus ak i kër ak i daamar ak i soxna yu bari ndeke lépp mi ngi ci suuf sii ma tiim waaye diggante suuf sama suuf si ma tiim ak man sama digganteek woggu woow yi ma ginde woon meer sama digganteeg maanaam sama ndogu lii lan moo dox ci diggante bi mooy kon sama loxo ndax sunu borom li mu wax lépp fii ci falyanzuri insaanu ilaa ta'aamihi taxul nga dox ci àll ba seen fa garab goo xam ni day meññ nga witti meññet ma fekk ca këllub cere bu ñëw laalo ba pare déedéet sa jur lu nag ya bari bari bari bari bari aw nag du wasin mukk wasin naa le kaasub meew mbaa soow mukk ci àdduna tey sa néegub ñax bee lu xat mi bari bari ci àll bi ak ñax mi lu mu bari bari bari bari bari bari bari fekk suuf soo xam ne boo bayee da ngay bay wasu lib néeg amul fenn waaye kon suñu borom dafa fab moyen yi fab jumtuwaay yi lépp teg sa loxo léegi nag sa digganteeg jumtuwaay bi ndax sunu borom la nga mënul la lay defal bu àggee mun la li ki des nag àggaleel léegi diggante fa mu yem moom ak fi ngay tàmbalee ak fa nga yem loolu mooy amal loolu mooy liggéey mooy sab loxo ak sab xel la muy dikk di ko dolli ci li suñu boroom def ba noppi ginnaaw bu mu joxee suuf joxe ndox joxe lépp lañ koy def nag ba mën a tiim sa kër sa kër sa këllub laax nga ni laaxub sànqal la fab naa soow bu ma rata ca gétt ba dikk def ci suukar sama jënd woon ci bitig bi te mu jóge Richard Toll def naa ko ca sa digganteeg loolu nag moom yëngu mooy indi transformation boobu moo tax benn bindkat daf ni le grain dont l'homme fait son pain n'est point un de la nature mu ni su doomu adama mburoom mi mu yëy mu ni du caa gën xéwal gu ko gu ko suñu borom jox de mu ni mais le grain l'utile fruit fruit de ses recherches et de son intelligence dans le premier arts dans le premier des arts mooy kon nangoo gëstu nangoo saytu nangoo jëfandikoo sam xel nangoo jëfandikoo say cër mooy tax a tëdd kon mu ne boo ci bëggee xam dara kaay ma jox la benn leçon bu njëkk mel na koy jox ci an naxl wa awxaa rabbuka ila naxli an ittaxisi min aljibaali buyutan wa min alshajari wa mimma yaarichuuna summa kuli subula rabbiki fas summa kuli min kulli samaraati fasluki subula rabbiki zulula yaxruju min butuniha sharaabun muxtalifun alwaanuhu fiihi shifaaun linnaasi inna fi zalika la aayatan li qawmin yatafakkaruuna kon lépp boo bëggee xam mu ne la kon xoolal kon ci abe moo tax am benn jàngalekat dafay wax ni mu lim ay gunóor yu bari ni seen i yëngu liggéey de mu ne waaye liggéey yëngub yemb mi defar lem mu ne loolu mooy liggéey ñu ne ko lu tax mu ne parce que le travail c'est l'utile effort de l'abeille qui s'est transformé en miel, le nectar yi par elle dans les plus belles dans les plus belles fleurs du jardin dem Daaru Musti fore fa aw xob dem ndànd fore fa aw xob naawaat dem dal ndindi dikkat ba Tuubaa fekk am kàdd mbaaw doj mu dikk tàgg fa def fa la ma fay def mu doon lem doomu aadama tawat su borom ni ko nag lu la mën a dal boo jëfandikoo ci lii ki sama kattan di nga wér mu ne kon yënguy gunóor boobu muy yëngu waaye mag ñi jàngal kon yënguy doomu aadama digganteem aussi ak i moromam ñu dem kon ci xëy na la dimension sociale du travail mooy taxawaayu amal ndax dinaa préciser tuuti diggante amal ak xidma dañ ne xidma mooy amal boo xam séntu woo ci dara amal mooy yëngu boo xam dañ ci ay séntu dara waaye d'accord ci loolu dinaa ko mën a leeral xëy ci kanam waaye ala kulli xaal damay dellu rek tuuti ci yent yàlla Musaa ñaaree ma tegle woon kon moom dafa tegle xidma ak amal ndax fa saxaalahuma thumma tawalla ila zilli séntu ci woon dara waaye yaa abati stajirhu inna xayra man stajarta al qawiyul amin la mu jëfoon te yàlla dong tax moo ko jural am xëy ko diggante xidma ak amal daa am lu bare bare lu leen jógee loo xam ni danañ ci agsi ci kanam tuuti ci kàttanu yàlla kon la dimension sociale du mooy taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko solo ci alamul islaam yi defe naa koy waxee xam nga suñu borom daf ni wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa fi kitaabin mubin kon ku suñu borom bind ku ne sawal wàll ngi ci alam bi dama cee mas a am benn njàngat bu bu suñu borom defoon bu defoon borom bu ma bu suñu borom defoon diggante ndakaaru ak Thiès damaa mas di tukki ba ci digg bi am accident bu metti boo xam ne il paraît doomu aadama yu baree baree bare ñàkk nañ ci seen bakkan mag ki doon dawal ñu taxaw daanaka oto yëpp wàcc ginnaaw toog nañ lu mat ñaari waxtu yoo xam ne oto demul oto dikkul le temps que sapeurs yeeg gendarmerie di ñëw di fab ñi faatu ak di fab ñi gaañu di leen rawale. ni ma wàccee ci oto bi di doxantu noonu kii booru tali bi sunu borom ci coobaree ma gis benn jàmmam bu ñuy woowee jalaal muy mille pat nga xam ni na tànk ya baree kët na dox ba yeexe jalaal jooji sunu boroom xiir ma ci ma topp ko xam nga diggante Dakar ak Thiès tali bi dafa yaatu ma topp jalaal ji muy waaxu jël temps ma di ko topp mu jéggi tali bi jël temps di dox ndànk ndànk ndànk ndànk la tànk yee bari bari na la dox ba yeexe muy dox di dox ma di ko seen ba mu jéggi tali bi jàll ci beneen bool bi ma topp ko mu for fa wenn fepp di ko jëfandikoo ma ne ah suñu borom kon ndekete pour sàmmanteeg waxam ji wa ma min dabbatin fi la l ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin ma ne ndekke sàmmanteeg waxam ji jaral na ko kon bakkani doomu aadama ngir xam gu mu xam ne jalaal ji jéggi tali bi dakaar Thiès ak gudd gi mu gudd mënu ko mukk te oto dëru ko waaye kon ngir sàmmanteeg la mu ko digoon jaral na ko kon ndeke mel ni ku jël bakkani doomu aadama ngir ni jalaal la ma la digoon danaa ko def moo tax may doon jéem a bindantu foofu ma ni ko may bindantu foofu di taalifantu ma ni ko fàttewoo ña nga am yaa disil jalaali gunóor baa ma ko jàngal te mooy jalaali su ma fa am zil jalaali wal ci gunóor bu ñuy tuddee jalaal la jaar pour jàngale ne kon su ma ko namee jox fépp wacca beneen booru tali ba dana jëlal na ma xëy bu ma ci jël bakkan doomu adama ngir ma mën a jéggi tali bi te kenn du ko lor waaye loolu itam ci la jóge itam doomu adama ak moroom ma nag moom ginnaaw munta dëkk ci di for doomu adama bu doon for la mu for mat na sëkk munta dëkk ci di ab munta dëkk ci di ñaan ba ko suñu borom bindee def lépp à sa disposition ne ko yaa ngoog suufa ngoog huwa alladi jaala lakum arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi bu ne woon wa kulu min rizqiha kon ñoo xam ne suuf mu ñuy wërsëgal waaye fii manakibiha delloo ko ca suuf sa waaye min rizqihi delloo wërsëg wa ca yàlla suñu borom waaye kon mu mel ne ku ñu naan bala ngeen gis ci sama wërsëg nag kon da ngeen di nangoo dem ak a dikk ak a gas ak a sonn ci kaw suuf loolu ci la doomu aadama kon dem bi ko suñu borom sàkkee wàcc ko ci kaw suuf. nga xam ne ndegment yi di ko fàdd am na ku ñuy wax Denis Diderot bind na ko ci ay ci ay théorie bu xaw a yaatu sax nga xam ne bu taxawee ci suuf da taxaw ba yàgg suuf tàkk ci suufam mooy volcan mu taxaw di seelu ci doj mu màbb ca kawam mu ne xaaral mu yéeg ca garab ndegment fekk ko fa fàdd ko mu dem ba bay am yëg yég kon ni ndekete sama moroom mën laa yittewoo ngir mën a mucc waaye ngir mën a dund ngir mën nekk ci àddina nekk lu ñoŋ te mooy lan ñu ne kon kaay la ñu booloo mooy cette théorie là bi Diderot di wax ba waral kon doomu aadama dikk ku ne wuti morom ma ngir nañu ànd kon ngir bu ñu defee mbooloo ndegmente menti ñu am ci ñun pexe waaye kët ginnaaw la suñu borom waxoon tam ci suuratu ci suuratu nax la la ma ca waxoon ci suuratu nax la mu ni wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludi al-an'ami buyutan tastaxifunaha yawma adhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha mataan asaasan wa mataan ila hin ñu ne kon dañuy fexe nag kon ba loola suñu borom def tere lañu ko ñun liggéenti nañuy organiser ba di ko mën a jëfandikoo ñu ni kon diw yow na nga féetewoo kon yow moom ah di liggéenti lu ñu mën a aare suñu bopp ci congum ndégment yi ka ko soxoo woon di tëggi ngànnaay ñu ne kon kooku muy tëgg bi mooy forgeron diw yow dër yi suñu boroom wax dër yi suñu borom wax ci soosu nax la mu ni yow di ko wulli ñu di ci def ay mbaar di ci seelu di ci ndax asaasan la wax wa masaan ilaa xiin di ci mën yiir sunu jëmm yi ci sedd bi di ci mën a aar sunu bopp di ci mën a def ay mbaar di ci dëkkee yow muy wuli der yooyu nag kon yaay wuude bi kon muy lu bi ki féetewoo nag di togg am ngeer ngir ku tawat mu jox la nga naan kooku mooy tubib ñu ne ko yow féete yaay faj kon ki féetewoo nag ci misaal aar cosaan ji ñu ne ko yaay géwél bi ki féete ñaw der yooyu ba di ko def ay yére ñu ne ko kon yow yaay ñawkat bi yaay tailleur bi waaye suñu borom yemu ca su alayhi wasallam ñaw na ay yére boppam waaye ratt na waaye taxan na mat waaye sàmm na waaye jaay na waaye jàngale na ndax lan mat ga mu mat ba suñ tubaab di ko wax ne wakku woo ak malul waraa mat ga mu mat donc ci biir spécialisation boobu ñu ne kon kuréel gu nekk na am lu mu féete woo ngir suñu nekkin ci kaw suuf mën a ñoŋ loolu la Rousseau di woowee le contrat social muy contrat la boo xam ni kenn ku nekk am na ki loo xaate ba te séq kook sa moroom tey ki ëppale ki ëppale am koom ci kaw suuf ki ëppale am koom ci kaw suuf bu toogoon ba yàgg mu ni kenn ku nekk la nga am ci man dikkal jël ko te ma delloo la la nga la ma te nga delloo ma la ma defoon ci yow bu tailleur bi dikkee delloo ko ab dërëmam mu delloo ko la mu ñëw maçon ba ñëw ni ko lii maa ko tabaxoon mu màbb ko ala kulli xaal ku ci nekk ci doomu aadama yi rek la nga xam ne am nga ko ca moom nga dikk jël ko delloo ko kom ma mu yor dina bari la ab dërëm lool waaye dina rafle dana xiif dana mar dana fanaan biti kon contrat social boobu mooy kenn ku nekk kon farasa morom féete ki sa jëm bopp ji tey ji ma jëm fi ma jamono bi ma toog kenn ku nekk la ma am ci man tey tey daanaka ku yëngu ku ne rek ku yëngu ku ne am na loo am ci man ba mu mën a taw taxaw fii ba kenn ku ci ñu mën a toog fii di jàkkaarloog sa morom kenn ku nekk ñu ñun rek am na lu mu def ci morom a ñëw kon le contrat social ci contrat social boobu nag ku nekk la nga dëkkee di ko def dem ba spécialisé wu ci mooy métier yi kon kii ni kon maa féetewoo foofu lii kii ni kon naa fa féetewoo lii ginnaaw ah saa maam doon na ko def saa bàyyi di ko def kon wulis koo xam ne gan la ci ñun dikk di ko jàng ñun ñi ni ci kër gi di ko jàngal suñuy doom ñu jàngal ko suñuy sët defe naa mooy gën a jàppandi waaye itam mu bind ay yonent yónni leen ci ñun kenn ku ne ci ñoom itam mu am benn métier bu mu la ni wooteel waaye jëfe ko jaam ñi gis ko ci yow ba xam ne kuy waxal yàlla da ngeen a yëngu ndax Cheikh Omar al Foutiyou radiyallahu anhu dégg naa dafa mas wax mu ne ku leen di yee ki seen diine bu leen yee ba ngeen yeewoo ndee leen ko luy sa métier bu leen tontuwul fàq leen ab yar caw ko yonte yàlla ibrahima alayhi salaam borom ni wa id yarfau ibrahima al qawaida min al bayti wa ismail rabbana minna innaka anta samiul alim lan la ñuy jàngee foofu wa id yarfau ibrahima al qawaida min al bayti wa waxul ibrahima wa ismail de waaye day jàngale ni ibrahima da caa nekk ismail a fekk ko ca bu ne woon wa is yarfaa du yarfaa mooy ñaar bu dee ñaar ñaar bu dee ñaar yarfaa ngay wax suñu borom waxul yarfaa wa is yarfau ibrahimul qawaida min la bayti mooy bu gisee ismail ma bu gisul ismail ma ca waaye ginnaaw ma doom ja ismail fekk ko ci nag wa is yarfau ibrahimul qawaida min al bayti wa ismail nag su nga ñëw kon dañ cay nekk ba noppi soog caa woote soog a soññee ñu fekk la ci waaye leneen suñu borom di jàngale moo di ñoom la ñu mënal seen bopp dañ koo def ba nuppi soog a tàllal suñu borom loxo wa is yarfau ibrahima alqawaida min bayti wa ismail ñoom ñaa ngi soog ni nag rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim kon li nga mën na nga koy def ba nuppi nag soog a tàllal suñu borom nag mu barkeela la defal li nga mënul nag léegi mu dikkaat ibrahima kon nga mën ni xëy na maçon la mbaa entrepreneur mu dikk ci beneen laaya wala qad a daawuda minna fadlan damay faral di wax ne wala qad aataynaa goo gis ci alxuraan ñaare suñu borom teraanga ju ma defal doomu aadama la cay junj waaye ginnaaw teraanga ja aw sas aw sas la ciy teg aw sas la ciy teg wala qad aataynaa daawuda comme dañuy fadlan kay comme mënoon na di wàcce ci kaw asamaan ay barre de fer yu ñu muudul ba pare ne ko am jëfandikoon. waaye yaa bi jibaalu awwibi maahu wa tayra wa alanna lahu alxadiid waaye taxul suñu borom wàcceel ko marto taxul mu wàcceel ko ab dikk taxul mu boyalal ko ni ko tàngalal li nga bëgg li nga li nga li nga bëgg li nga bëgg tàpp wa alanna lahu alxadiid ca la pare ci moom ñu ne kon Daawuda alayhi salaam lan la woon ñu ne kon tëgg la waaye dañ naan nag itam nag Daawuda képp ku tëgg rek yonte Yàlla Daawuda mooy samaam déedéet nag du caa génn ak càlla la maam ak sët am fa waaye nag ni rek képp ku tëgg ci moom nga ko royee waaye nag dañuy dem ba léegi bëgg a jàpp ni képp kuy tëgg rek ci misaal yonent yàlla Daawuda sax saw sant la santoon déedéet nag kon maam ci njureel amu fa waaye maam ci ndono ak ci jàngal la bàyyi la fi loo xam ne mën nga caa yëngu di tedd yàq yàq sa njaboot mu dikkaat ci keneen mu ni yonent yàlla Moussa daf ko poser une question li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax euh, euh, la maïeutique socratique mooy nit ki li li mu xam waaye muy nelaw ci moom nga bëgg koo yee ba mu ba mu ni ah ndeke xamoon na ko dama ci bàyyi woon xel suñu borom noonu la doxalee diggante ak Moussa alayhi salaam maa tilka bi yaminika yaa Moussa Moussa loolu nga yore ci sa ndeyjoor lan la suñu borom ndax riire ko moo tax mu laaj ko ko déedéet Moussa alayhi salaam tàmbalee tontu qaala hiya asaaya fekk defe naa de say ahmaloo téye ngeen ma xanaa sama wet defe naa dañu xam naa lu yet ndax sunu Musaa alayhi salaam xam ne sunu borom moo ko gën a xam ne di aw yet waaye yemu fa qaala hiya asaaya atawakka'u alayha dama ciy sukkootu su may dox yemu ca wa ahushu biha ala xanami di ci wiññi sama jur gi bu may sàmm yemu ca mu ne ko waliya fiiha ma'aaribu am na nag yeneen njëriñ yu baree bari nag yow suñu borom yoo xam ne sama yetu daal amal amal na ma ko waaw Moussa waxtaan ak suñu borom wax gi neex gi mu neex waxtaan wax ak suñu borom neex gi mu neex suñu borom laaj Muusa mu di ko wax li mu yor ni ko atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami yem ci waliya fiha ma arbi uxra amal na ma nag yeneen njëriñ yu bari mooy lan l'outil la le prix de l'outil maam jumtuwaay la suñu borom ci xaatabante di yee ci Muusa li mu réere di ko xamal kon ni li nga yor l'outil li ñuy wax jumtuwaay ci kuy liggéey ku ne la koy jàngal ndax Moussa dafa àgg ak suñu borom ci am lu mu fay ba maa fu mu mënta àgg ci waxtaan déedéet waaye wala fii ha maa kon jumtuwaay doomu adama dina ko yor mën koo amal ay njëriñ yoo xam ne ci wàllu yëngu fekk léeg-léeg jaaxle taxul taxawul sax du ko am di nga gis tey ku yor jaaseem def ci mbaram dem ba yàgg mu yëg ni ah ginnaaw dama war a folet yi garab gii te uma mi kon jaasi gi day taxaw taxawaayub sémmiñ gis ci ku ndox di wal këram mu ne ginnaaw pel ba réer na jaasi gi lay fàkke yoon wu ndox mën a jaar muy taxaw taxawaayu peel nga xam ne kon lu doomu adama yor ko jëfandikoo du rek kat lii dong lay jëriñ waaye wala fiha ma aaribu uxra lu nekk rek situation dina présenté wu nga man caa mu mën a taxaw ci yow beneen taxawaay pour war la nekkoon l'outil maanaam jumtuwaay lu su foofu di jàngal yonent yàlla Moussa nécessité bi mu am ci diggante doomu adama bi ak yëngu ngir mooy li nga xam ne moo jox diggante doomu aadama bi ak alam bi ak suuf ak asamaan ak ngelaw ak sawara ngir lan lu ki nekk li ngay dox sa loxo sa diggante loxo ak moom ba saarin bi buy laax laaxam sax mën a laax ba mu àgg te du lakk li muy jëfandikoo wala fiha ma'arib ukhra kon jàngale googu suñu bopp di jàngale foofu kon ni nga xam ne kon ni ma waxee sànq mooy. l'outil ak outillage dikkaat musaa kon di sàmm liggéey na kon yëngu na ci wàllu sàmm kon yonent bi yàlla la waaye tëriwu ko sàmm ëppalewul boppam kon gis ak juróom di sàmm xam na ne kon ndeke ak wilaaya ak nubuwa doxul diggante doomu aadama bi ak topp ci sa ginnaaw ak jur ni ca ñu dem fore ci xéwal suñu borom yi boo bëggee mataa an la ko wala alaamikum nga jëfandikoo bokk na ci sant yàlla ko ndekete wa awxaynaa ilayhi an isna' al-fulka bi a'yuninaa wa mu wax ko yonte yàlla nuux foofu kon mu mel ni buy ne yonte yàlla nuux lu mu doon nga ne ko ndeke moom menuisier la waaye yëngu ba muy yëngu an isna' al-fulka bi a'yuninaa wa wahyinaa kon le rapport signifiant bi Saussure di jàngale su moom na ko ci laaya bi ak yonte yàlla Moussa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa waaye apprentissage de l'outil ak formation professionnelle suñu borom moo ko njëkk a def mi ñu ko jàngal kon ci diggante bi ak yonte yàlla nuux néew ko yettal gaal de dana ko bi aayuni naa wa wax yi naa ci sous sous ma surveillance sous defal nii foral garab goral yettal tëralal xoosal defal nii fabal lii taxawalal kon formation professionnelle kon su mu njëkk na koo jàngale ci nécessité bi mu am ci wàllu liggéey ndax loo doonul taalibeem doo doon sëriñam bu loolu jàllee kon toujours ci dimension sociale bi li ñuy wax les relation de travail mooy diggante kiy yëngu ak ki muy yënguloo wala diggante kiy yëngu kiy yëngulu ak ki muy wala diggante kiy yëngu ak ki yëngul mu li ñu ko jàngal ci diggante yonte yàlla Shuaybu ak yonte yàlla Muusa alayhim assalaam diggante yonte yàlla Shuaybu ak yonte yàlla Musa alayhi asalaam suñu borom dañu jàngal ko relation bi am diggante ki yëngu ak ki muy yënguloo yonte yàlla Musa ci tumuraanke la doore def émigration waaye amee na fa soxna amee na fa njaboot amee na fa teraanga amee na fa xalaat ak a gis-gis ju mën a demee noot Firawna laanatullahi alayhi waaye ki lan la ko la ko la ko la ko la ko la ko defe mi ngi jàngal que ni benn ndekki jigéen kat du ñu yàcc ñuy wax parité sunu ba mi leen di jàngal ni parité d'accord waaye ndekk parité kat cawaar wa wala maa warada maa amad yana la wax wajada wajada alayhi ummatan min annaasi yasquuna wa wajada min dunihim imra'atayni tazudaan am déet qaala maa xatbukumaa qaalataa laa nasqi xatta yusdira ri'aa'u wa abunaa shaykhun kabiir ay jigéen lañu néew doole suñu bàyyi di mag te bëgguñ ñoo doy suñu bopp ci góor ñi kon ndeke jigéen day yëngatu ndeke kon jigéen dana mën góor ci njabootu yonte yàlla Shuaybu ga sa bàyyi mag la waaye xaaroo góor gu la seet si xaaroo góor goo romb di ko di ko di ko di ko di ko cokkaas waaye fa sa càmmiñ doon taxaw bu fekkee am nga ñi fa nga nekk yow jigéen ji ba suñu borom indil la càmmiñ lu mat sëkk càmmiñ mu wëlbati ko sa faf denc kenn ka fa ma summa tawala illa zilli muy liggéey aussi kon ci volet xidma googu liggéey li nga man nga defal ko doomu aadama su fekkente ne amul payoor waaye fay ma maa du mën a defal itam ndekete ko islam xamul loolu fa saxaalahuma summa tawala illa zilli la tax mu am jabar Moussa dafa boole ñaar mooy dafa serviable mais désintéressé dafa amal soxna sa njëriñ. ba pare séntuwul ci moom dara jigéen ñaare boo ko amalee njëriñ te séntuwoo ci moom dara boo fee duggoon léegi ci bitig bi fekk jigéen ju jënd krédit jaay ma séddoo 300 nga ne ko non jox ko 1000 francs boutique yëpp defal soxna si crédit 1000 francs balaa soxna si naan grand noo tudd nga génn dem sa yoon soxna saay dikkat ba ci bitig yëpp ne ko yow sa waa ma may keroog crédit nu mu tudd mu ne ko Moussa mu ne ko mën naa am numéro mu ne ko moom wala Moussa vraiment c'est très gentil waay cest à jigéen boo ko amalee njëriñ. te séntu ci moom dara ñaari daan waral mu dox sa ngoro sax moom moo ko dox sa digganteeg moom jaatu ihdaahuma ala istihyaa'in am déet kon ndaw sax la ko séduire ci musaa mooy comme ku am njariñ a ngi nii te séntuwul ci jigéen dara koo xam duma chantage kon mu mel ni ki def formation professionnelle ba am lu mu métier moom man ba noppi waaye lu mu ca man ci liggéey ci yoonu yàlla mu di ko def taxaw féete ak yàlla kooku forcément chômage am du yàgg lu ma xaw a xam laa wax moo tax jaathu ihdaahuma ala istihyaa'in dikk ni lu mu ko wax inna abi yad'uka li yajzika akrama saqita lana kon mooy boo nekkee ci li nga war a nekk la lay embauché ba nga am foo jàpp suñu borom moo koy dox waaye ba ndaw sa demee ca baay ba Shuaybu nga xam ne ndaw si dafa taxaw taxawaayu assistante de direction gis na benn CV boo xam ne Moussa mii kat profilam société bi yitte woon na ko dafa dem nag léegi ki directeur ba ni ko yaa abati monsieur le directeur istajirhu embauché kii ndax inna xayra man la al qawiyul amin li ma gis ci CV bi ma jox kat mooy moom de am na compétence waaye booy na ko ak intégrité ak maanute kon ñaata diplôme nga am taxut a am njëriñ waaye nanga am compétence mooy man li ngay def waaye boole ko ak maandu bu ko defee kay liggéeylu ak kiy liggéey soo nga mën a xaata bante soo nga mën a xaatim li ñuy wax nag contrat de travail ndax sëñ Ahmad suñu problème yu baree baree baree bare te boo demoon inspection du travail am yëpp parce que contrat de travail chaque yu ñu jot ay milliers de dossiers diggante kuy liggéey ak kuy liggéeylu cool ni coob buy guddee ba ci suba ngoon waaye suñu borom dañu jàngal ni contrat de travail mooy lan Shuayb bu muy liggéeylu dañu ko inni uridu an unkixaka ixda bnatay haatayni ala an taajurani thamaniya xajaj dama laa bëgg bu ñu ko doon tawil dama laa bëgg daal embauché contrat bi nag ce sera à durée déterminée CDD la bu fekkee confirmé nga nag ah ma prolongé sa contrat in atmamta ashran fa min indika su boobaa bu la neexee mën ngaa wéy ci kër gi kon inni urid la ko wax kon kii liggéeylu ci contra day xaatim li nga xam ne moom mi liggéeylu moom lay séentu ci ki muy liggéeyloo ni ko nag maa uridu an ashuqa alayka bugguma maanaam sonal la ma laa sonal sa tajiduni insha allahu min as-salihina bu ñu signé contra bi la lay naqari ci barabu liggéeyukaay bi man mi nga xam ne maa la embauché doo gis mukk ci man mais ñaar lañ ci jàng ci baatu iraada dañu ko inni uridu ni ko wama uridu inni uridu an unki xaka ba fa bayam ne ko nag wama uridu an ashuqa alayka kon kii liggéeylu dafa war a am lu mu bëgg war a am lu mu fay baax kuy liggéeylu doomu adama ku ne muy sëriñ beeg taalibeem muy directeur de société bi ak employé am muy ku mu mën a doon diggante kiy liggéey ak ki koy liggéeyal ñaar yii fi war a am ci baatu iraada inni uridu waaye wa maa uridu waaw ñaar yi bu ci manqué rek ci ñaari baati iraada yi rek liggéey ba dana sooxe dana waral contestation am dana waral front social jóg waaye kiy liggéey it moom Moussa ci clause du contrat bi am na ci fu mu war a taxaw te mooy lan mooy bay bayni wa baynaka d'accord c'est c'est conclu nañ ko tënk ak ayamal ak lay ne xadaytu fala udwaana alayya moom itam comme lañ ko sas ca contra ba dafa fekk mu masal ko léegi nag mu ak Musa alayhi salaam ñu bokk nag signé contrat bi nag mooy wallaahu ala ma naqulu wakiil bu fekkoon kii liggéeyloo lii lay signé kii liggéey lii lay signé kon inspection du travail benn dossier du fa dem day àtte kuy liggéeyloo ak ku muy liggéeyal ndax. coow li coow li coow li coow li coow mi ngi dox diggante kii liggéeylu ak ki muy liggéeyloo maa ngi ko tàmbalee ci nguur gi nag ci nguur gi ak ñi muy liggéeyloo front social bi tàng na lool enseignants yi médecins yi nangam nangam nangam nangam bon man du politicien mais coow li coow li coow li diggante clause bii nga xam ne moo boole kii liggéey ak ki muy liggéeyal dong moo ko waral kat dama mas xuloo xuloo lay wax ak benn égyptien. dañu seqoon liggéey man ak moom mu amel ma ak payoor ma di ko fayeku mu di ma dooloo ma di ko wax ko laaya ba nga xam ni sénégalais yëpp xam nañ ko lu waaye gàtt gàtt xam-xam ci addis addis ba moom ñëpp xam nañ ko ma ne ko sallallahu alayhi wasallam woon fay ki ngeen di liggéey la balaa ñàq ma fer moom égyptien bi mu ni ma seetlu naa ne Sénégal de lu fi waaye gàtt gàtt àlluwa xam nga addis boobu ma ne ko waaw mun ma waaye ñoom dañoo wax hadis ba waaye da am ci hadis bi lu ñu déggul mu ne ko ah mun ma Muhammad sallallahu alayhi bu ne fay leen ki ngeen di liggéeyloo balaa xam a fer dafa jàngale ñaar mooy kon fay leen ki ngeen di liggéeyloo waaye kii liggéey na jox liggéey ba àqam ba ñaq waaye bu fekkee ñaq amu fa wuy fer nga bëgg ñu fay la balaa sam ñaq a fer ça pose problème ça pose problème suñu am beneen bi mooy liggéey ku ne am nga qualification. damaa jàngul benn métier ku ko wax ku ne dangaa xamul may yi suñu boroom def ci yow damay jàng suratul kahfi bayam ci benn laaya mu ne subhanallah ndeke ñun li ñuy tuddee miskin sax ndeke du càggeen ku ku ne yàcc di xar ñu di ko dundal ndax amma safinatu fa kaanat li masaakina yaamaluuna fil bahri kon ndeke miskin day liggéey day yëngu fa kaanat li masaakina kese kese waaye fakkarat li masaakina ya'maluna fil bahri miskin bi nekkoon bu fexee ba ànd ak ay moromam def seen benn GIE am seen génn gaal gu ndaw dem yóbbu gaal su géej gi neexee ñu dootu ñu doon ay miskin bu géej naqaree na ñuy miskin kon liggéey liggéey bu fekkente ni loolu lu mën a dundal yaa sa njaboot ruuse wu ca nga ni miskin laa nekkandi waaye boo xëyee suba bi sa journée neex teg fa battu ba dem yëngu ci fa kanaat li masaakiina yaxmaluuna fi baxri kon ay nappkat lañu waaye ay miskin lañu mais c'est circonstanciel kon ndeke miskin fu mën a féete fu ne na ca boole yaxmaluuna fu occasion taxaw dama yëngu ca bu la occasion bi rëccee nga dellu xaadaat yàlla kon miskin dafa doon luy romb waaye ndeke du doon luy sax ndax ñàkk yëngu googu dafay indi ñaar dañuy ñuy wax non emploi ak sous emploi te mooy ñiy yëngutu nekk ci guddeeg ci suba ngoon te en réalité ay amuñu ak wute ak ku yëngul mooy non emploi ak sous emploi lu ma bëgg foofu mooy américains yi dañuy wax naan time is money naan jot am koom la boo defee ab seetlu dangay dem tey ndànd faal ga ma dëkk ku ci mel ni man mbaa mbokk moo ko sañ wax nga ne ko loo liggéey mën la baykat laa fekk du baykat nappkat laa fekk du nappkat sàmmkat laa fekk du sàmmkat ndax lan baykat bi nga xam ni en moyenne Sénégal ñetti weer lay taw gën gaa bari ci at mi baykat bi ñëw ñetti weer yooyu moom lay yëngu ñetti weer yi en moyenne bu ci génnee altine yi muy noppalu mais boo defee en moyenne da nga naan bis bu ne dina xëy 7 heures ci suba bu 13 heures mu wàcc. nga xam ne kon juróom-benni waxtu lay yëngu ci bis bi diirub juróom-benni weer juróom-benni waxtu lay yëngu ci bis bi diirub juróom-benni weer muy ñetti weer nawet bu pare mu fab la mu liggéey def ci am sàqam jaaxaan juróom-ñeenti weer liggéey juróom-ñett liggéey ñetti weer jaaxaan juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer yoo xam ne tu fekk lekk li nga defoon li nga li nga li nga amoon ngay lekk ñaare bu jeexee nag te suñu borom dikkaatul ca saasa jafe-jafe am. ñu naan vivre de soudure nangam nangam na yu kenn xamul yoo xam ni dañ koy càmbar juróom-benni waxtu ci bis bi ñetti weer yi 540 heures la boo fabee règle de 3 donc juróom-benni waxtu yi 6 multiplié par 90 sur 365 jours kooku en moyenne boo tasee li muy liggéey ci at mi en moyen 1 point 47 lay liggéey mooy liggéeyul lu mat ñaari waxtu par bis. en moyenne kon bis bi di ñaar fukki waxtu ak ñeent liggéey yooyu ci lu mat ñaari waxtu par bis en moyenne bëgg di tedd ñaar fukki waxtu yi ak ñaar en moyenne baykat bi en moyenne ñaari waxtu lu ko yées 1.47 ñaari waxtu en moyenne lay liggéey par bis ñaar fukki waxtu yeeg ñaar ci bis bi kon da koo tëdd ci keppaar ga mbaa ci pénc ma mbaa teg ko attaaya génne gu ci kon li nga xam ne mooy temps perdu du ko amul benn njëriñ. mais daal aw ñaqam moom ci ñaar ci ñaar fukki ak ñeent moom lu yées ñaari waxtu moom lay yëngu en moyenne ba def ko ndax lan temps yi campagne bi bu campagne bi tëjee nga wér sa gaal dem defaat ni baykat ba ku nekk di liggéey ci campagne bu dee liggéey nag ci campagne ala kulli te campagne di jeex te nga bëgg di way di tedd problème dana yàgg am problème dana yàgg am da nga yàgg am yaakaar ci góor te tàllal loxo. danga ko ci yàgg am ndax dina indi désœuvrement mooy juróom-ñeenti weer yëpp da ngay toog ci pénc mi di waxtaan kët Macky Sall ak Abdoulaye Wade fi ñu toll jamono góor gi nguur si dama ma sa waxtaan ak sama benn waay mooy Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ñoom ñëpp yàlla fi yàgg loolu te wér mu ne ma sëñ Cheikh loo xalaat diggante góor gi nguur si ma ne ko xanaa xam ni góor gi xamuma nguur si xamuma te xam ne la may ñag-ñagee akus néew ci sama diine te xaw ma suñu borom nangu na comme déet góor gi am na teraangay àddina fa tabarakallahu moo ngóor si su ma bëggee toog guddee ba ci suba ngoon nekk ci diggante góor gi ak ngóor si danañ ma ci àddina yow ma la xiyam suñu borom saisir la ma am akus néew ci ñoom jox leen mooy liggéey nga ñetti weer juróom-ñeenti weer yëpp ngeen ci pénc ma di ko komanteer làmb ja yëkk nekk kii ipar tax taay tax promoteur taxawal na la dëgër de ak ak ak boo ko nekkee ñaari waxtu ci bis bi teg gisaayu attaaya ñaari waxtu ci bis bi nekk ca magisal ak euh, ku ci mën a doon ci ñoom ñoom ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp yàlla fi yàgg te nekk ci ñaari waxtu ci bis bi loolu mooy dund gu neen te bu ñu looy jëf nga ni man baykat laa nappkat laa doonu ci benn ndax la ngay yëngu la ngay sànq ci sa jot da koo ëpp kon nooy def ba war a lijjanti looy nekk suñu boroom tawul ba nga xam ne bu boo gisee taw ginnaaw taw bindeef la ni yow boo gisee taw xayrun boo gisul taw xayrun ndax dana jur itam li ñuy wax désœuvrement lu mel ni exode rural mooy waral tey sama maas gi bàyyi ko daan dem Ndakaaru boo demee Ndakaaru te Ndakaaru xat na ba ba nuppi Ndakaaru jamono tukki na àddina tukki na Ndakaaru yàqu na ba nuppi léegi nga nekk nag ci yu kenn xamul ñu ne Cheikh Mbacke Thiam oustaz seex Mbacke Thiam ndax bu boobaa nit ki boo yënguwul. ci ay pexe ngay dund ku yënguwul ku ne ci pexe ngay dund su boobaa Cheikh Mbacke Thiam départ na ndànd dem ndakaaru ginnaaw kër fa mu dëkk dañ ko fa woowee imam mbaa ñu ko fa woowee ustaas bu demee ndakaaru bàyyi sikkim bi mu sëq mu xëcc kursam xëcc kursam ku mu ñaari fan ñett dikk na soxna si de li ma gis ci yow jaaral kër gi ñu waxtaan dugg na kat ci ci njibar dugg na ci njibar ndax bu yënguwul ay pexe lay ci pexe lay dund ci pexe lay dund dana àgg ci li ñuy wax prostitution politique naa dem kon diw ma jàppale ko ci politique bi gëwuma koo gëwuma li muy wax waaye naa ca jàpp rek ngir lan mu defal sama affaire ba tabaski jotee dama jox ci xar yi bu aji maaka jotee sax mën na maa gañe ci biir yi muy prostitution politique nekk ci loo gëmul loo xam ne sa pas-pas jëmu fa waaye lan da ngaa nekkul ci yëngu kon ay pexe doo ngay dundee dem ba ci duwaat yi ñuy wax ci wàllu diine bëkki biig rek maa ngi koy wax ci benn rajo loolu actuellement mooy problème islaam islam problème communication boobu islam am te mooy su ci mel ni man damay dem Dakar topp tant yi su ma dikkee li Sëriñ Tuubaa jàngale tamit jëriñ nit ña du ma leen ko wax ngir lan damaa bàyyi sama kër facture courant boo xam ni ba may départ laa ni su ma jógee cant ga su ma dikkee fay courant bi. sama soxna ni ma gaz bi jeex na ma ne ko demal ci bitigiyee bi mu jox la gaz su ma jógee conférence ba fay ko ba nga wékkee sa sa sa sa teraanga ca conférence ba mooy waral ñaare ba nga fa bañ a wax lu neex suñu borom su boobaa nag xissa yu wérul yi xissa yu wérul yi li ngay nekk mooy Sëriñ Tuubaa ak si Seydina Jibril ba mu ne cëpp nu ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko jinne jóg taxaw de ci yooyu doo ngay dox ndax nanguwoo yëngutu ci ay pexe doo ngay dox ci ay ngay dox dana dugal nit ki ci li may woowee dévotion commerciale mooy sag jaamu yàlla jaamuutoo yàlla parce que wa maa xalaqtu eh, jinna wal insa illa liya'buduni waaye da jaamu yàlla ngir loo mën a am ci jaamu gi bu ma demee Daaru Musti danaa fexe ba wéet sañ sëñ Ahma wala ma laaj ko ab tegtal ci xoqal bukaaw wala ci nax ju damaa ko wax sëñ Ahma amoo benn secret ci yàllatif waaye il paraît yaa razaq day am na ko ma ci joxoon benn benn benn lim ngir lan sa jaamu yàlla sax noo ci mën a amee dong ba gisam liggéey ki Sëriñ Tuubaa ñu ci bari ñu mel ni man bu ñu xëyee durus téeméeri xasida boo leen laaj génn leen xasida yi nga durus ci suba ba léegi bana nga ci durus te jubluwoo ci lu dul jaamu ko yàlla suñu borom kese du la tontu ngir lan mu fàttaloo Bichir lu ko booleek moom bëgg mbooloo mu xaddimaat la ma booleeg moom bëgg fu ma ne salaamaaleykum ñëpp xam ne ñëw naa xes lu ablaat la ma fa may liggéey daa am koo xam ne daf ma faa fatt bëgg maa yàq sama teraanga dama bëgg jàng ko ab lim sàngam tax ñu dàq ko si ndii di li baytee bari bari benn dong moom ma ci ñor wata batul xubilat maa mi la salxat bi dina yàlla ahu ndax dégg naa kat boo ko waxee am na soxna soxna sàngam la sama xel nekk su ma ko dee durus ci carte bi mu agsi ci bayit wi wax ko lim sàngam dinaa jot ci ndaw si loolu booleeg tey sirlu asir bëgg mbiru jàppandi loolu booleeg dama dégg ni kat bu fekkee da ngay wut visa moom ginnaaw sëñ bi da koy bind mi ci géej gi wut visa boo ko dee jàng nga xam ne même sa durus ak sa liggéey ak sëñ ñaare loo ko def lu ne rokk mi mi rokk mi rokk ma kese kon loo defal suñu borom loo defal sëñ Tuubaa te jëfe sëñ Tuubaa moo jëfal suñu borom waaye la kon looy jëfal sëñ Tuubaa yow ngir am ngërëm bariwul de te sëñ Tuubaa kat yëngoom boo demee ci ma wax bu naafi ma ñu jàngal lu waaye di yëngu du nekk kat ndekete yëngu ci ngir am ngërëm yàlla dong moo am am solo ndax ki nga gën a yi am yéene ci moom boo ko dee ñaanal la ko gën a yéene nga koy ñaanal ba muy ñaanal saxaaba ya ak si Abubakar Siddiq dani alal atiqi baabi tariqi axil wasuuqi lu mu ko ñaanal kullu ridaa ay ngërëmul yàlla kese Seydina Omar alal basiri sayfi bashiri lu mu ko ñaanal ridal ngir mu yàlla kese mu gila qadaa yi Usmaan bin Affan alal diyaa yi axil xayaa yi lu ko ñaanal xayru ridaa ay ngërëmul yàlla kese ala abi talib ala xaribi laysa li xurubi lu mu ko ñaanal ridal mujjibi kese maa tiqaay saxa alxulafaatu ah, ah, ah, arbaa jeex mu ne ala saxaaba zawil ijaba yowmal ka aba lu mu leen ñaanal ridal sanaa ndax mu leen ëppal njëriñ ba ñu jeexee nit yàlla yi ñëw ñaama rijal lahum majalu niiru wa naan waxtanaay lu mu leen ñaanal ridal samii ngir mu yàlla kese alal jamii yowmal xushuwa yowmal nidaay kon Sëriñ Tuubaa jàngal nañ ni lu waaye di yëngu lu nekkoon da ci ëpp solo mooy am ci ngërëmul dana waral aussi laspe immoral mooy ci wàllu éthique ci wàllu liggéey ndaxte jigéen yi yor aw kartam taxaw ci tali bi guddi ni damay liggéey effectivement day liggéey waaye li muy liggéey ndax jikko ju rafet nangu na ko déedéet Einstein ba muy nekkee ci laboratoire am dañu woon damay liggéey waaye liggéeyam boobu lan la amal njariñ bombe atomique rasé chapon ay doomu aadama ay millions yu lu jeex ñàkk seen bakkan ci benn bis te mu nekk da liggéey ba mën a am prix Nobel de physique te ji liggéeyam ba lu mu jur mooy nasaxal nekkin doomu aadama ci kaw suuf kon le côté éthique du travail mu nit ki lu mu yëngu itam ndax nu ma mën a amee rek baax na déedéet télévision yi code gi tàmbali na boo toogoon léegi boo zappé foo toog envoyé ramadan au 628 nangam nangam waaw bu fekkente ni yow li ngay ndogoo da nga koy carte xarum tabaski da nga koy carte paasu màkka da nga koy carte léegi ñu fexe ba léegi di mooy yàlla moytuñu ko ci li mu araamal waaye ci li mu daganal ba noppi ci la ñuy jaar léegi di ko amee ci lu mu gërëmul ndax lan bëgg dem màkka bëgg am xarum tabaski bëgg ndogu lu neex te nangu ñoo sonn yor sa portable SMS rek envoyé nangam au nangam envoyé nangam au nangam ay is ñuy tuddee ay islamologue ñu mel ni man dëgër fit tey gàkkal deru islam taxaw di ko valider ñoo joxe looyee ndax lan ñàkk yëngoo koy waral Euh, ba ci immigré bi boo liggéeyee def fa été ba pare ñëw taal ko ci ñeenti weer booy dem da ngay jaay sa chaîne soxna pour pour pour pour mën a am passe boo delloo waaye sous emploi ak non emploi boobu dafay waral aussi ñekk autonomie de pensée ak ñàkk autonomie de parole mooy doo moom sa kàddu waaye doo moom sa xalaat li muy waral mooy boo toogee ci ndege sax monsieur le maire bu la njëkkee jël parole ñu jox la kàddu yow doo am autonomie de parole doo moom sa kàddu waaye ni ko monsieur le maire waxee sànq rek. rek ngay sañ wax yow ni ko honorable ni ko honorable député waxee sànq rek ndax yow amutoo kàddu yow ndax am na fu ñu jaar ak yow doo am aussi autonomie de pensée sa xalaat doo ko moom ah sëñ Cheikh Mbacke Thiam loo xalaat ci nangam waaw xanaa sànq rek ni ko euh, sëñ Ahma waxee rek ni mu ko xalaat xalaatee rek loo ci xalaat ah ni ko sëñ Moussa Ndiaye mi xalaatee rek xalaat it amutoo ko ndax sañoo xalaat sa xalaat xalaat di juyoo ak xalaatam moom kon fi ñuy xaw a tënk ginnaaw waxtu yu lu mooy. la dimension économique du travail mooy taxawaayu koom ci wàllu amal kooku yonent yàlla Moussa daf koo jàngale théoriquement yonent yàlla Youssouf Youssouf daf koo jàngale théoriquement mais jàngale ko aussi par la pratique ndax ba buur ba géntee géntam ga les lois de l'économie yonent yàlla Moussa daf ko yonent yàlla Youssouf alayhi salaam daf ko indi ci yilaay daf ni ko qaala tazrauna sab'a sinina da'aban fa maa xasattum fa daruhu fu simbulihi illaa qalilan mimma taakuluuna jàppal sëñ ahmad illaa qalilan mimma mooy bu ngeen bayee lu bay mbay ma bari bari bari bari dénk leen lépp bàyyi ca tuuti li ngeen di dunde illaa qalilan wax illaa kasiran ne illaa qalilan ndax bu ñu wax illaa kasiran kon yàq ab dunde am waaye illaa qalilan dénk leen lépp ci sàq ya bàyyi ca tuuti lu ngeen dunde illaa qalilan thumma yaati min ba'di zalika sab'un shidaadun ya'kulna maa qaddamtu lahunna illaa qalilan mimmaa tuhsinuuna ba mu des lu néew la nga xam ne moom ngeen di jiwaat kon illaa qalilan mimmaa na épargne la illaa qalilan mimmaa tuhsinuuna kooku investissement la diggante épargne ak investissement nag dana waral bu natt bu yàlla ñëwee ma ya'ti min ba'di zaalika 'aamun fiihi yughaathu naasu wa fiihi ya'siruuna su boobaa su jëla jamono ji bettee fekk la nga jekk yow les lois fondamentales de l'économie aussi mooy loolu mooy épargne ak investissement bañ a yàq ak loo am am ca loo fab am fi leen foo dugal boole ko ak nangoo sabablu mu am lu yoral ëllëg waaye mu ñu jàngal foofu aussi ni lii tax am réew am am koom mooy compétence ya fu mu mën a nekk bu ko wékk ci parti politique ak appartenance ndax boobu lañ ko teg mooy waqaalal maliku utuni bihi astaxlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka la innaka innaka al yawma ladayna makinun amin mooy ku am xalaat bu rafet rek boo ko prouvé buur de jóg wër la ba gis la ni la soxla naa sa xalaat ngir lu soxla koom réew mi waaye taxul Yuusufa nangoo ko noonu de ah consultation am na conseil des ministres consulté naa la dama laa bëgg def ministre de la pêche da war a am man gu toll ni ko déedéet man ba may jàng agronomi laa jàng dikk ma développement rural ak agriculture moo tax Yusufa ni ko ij'alni ala xazaa'inil ardi inni noo alim mooy ko nit ki itam diggante li ñu lay defloo ak la nga man wala ngala nañ ci am ngor gu toll mën a taamu la nga man borom dañuy jàngal loolu lépp ci beneen gunóor li ma ko waxee sànq muy xorondoom ayyuhan namlu ne masakinakum laa yaxtimannakum Suleymaan wa junuuduhu wa hum laa yash'uruuna mais laka lañ ci jàngi suñu axmam boo demee ci ab xorondom ab xorondom amul congé amul repos amul ñi ñëwee liggéey ñi taxaw di xool ab xorondom bu ñu doonee téeméeri xorondom doo gis mukk ñu bokk sas bu ñuy doxi bu ñu dem yéeg ñëw ndax wa ka ayyin min daabbatin fil ardi laa wa ka ayyin min daabbatin laa tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ginnaaw ñoom mënuñoo yenu cib dund lu bari ni ko doomu adama ma ne amuñu oto yooyu xam ne dañuy ubbi maal ba def ca par benn ku nekk benn doo nga mën a for benn waaye benn ma nga for doo tàyyi de guddeeg bëccëg subaa ngoon da nga nekk donte at mi yëpp itam boo dikkee teg doon ni mbooloo ba dem nañu dinañu indi wala demoon naa ba ñu naa nopplu déedéet xorondom yiy dem di di yebbi dañuy jiyee ak xorondom yi dem di wuti fekk tool ba ñu koy sàkk dafa nekk ñu di fa nekk demoon ba ci xarñu suñu borom ci jamonoy xiif ba crise des années 30 doomu aadama yi àggoon ba ci di ges xorondom yi di solli dund ba fa nekk di ko jëfandikoo nga xam ne da nga gis ku sulli ab xorondom fekk fa toll ci 50 kilos durub mën ko jëfandikoo te xorondom bi dundal ba faatuwoo moom ba mu koy fab ci man-manam jàpp na ni bés dama sa ñëw te xorondom kat jombul gënu dundam kat jombul wenn fepp lay lay lay jëfandikoo waaye naa fi teg naa for di fi teg fekk ma di ko man ndax ma ëllëg lu ma sumbam dencal ñu ci ñaar xorondom boobu li ñuy wax altruisme mooy mën a ñaq jox keneen mu tedd donte man du ko fekke donte man du ko fekkee xorondom day fab ab dundam dugal ko ci biir suuf. su borom taw ci kaw suuf si te kaw xorondom benn ñax du fa sax dundam bépp ci biir suuf la koy def fa la koy denc bu tawee wenn fepp ndox du ko laal kaw xorondom ba genn ñax du fa sax kon mooy ginnaaw xorondom am na pas-pas bu toll nii mën a sedd ëllëg su borom ni ko xaar dinaa la jàppalee mayit la nga jàpp la nga la nga denc du ma taw ba fekk ko fa di fekk ko ko yàq kon muy solo si nga xam ne yëngu am na ko ci wàllu woowu ba Cheikh Ibra Fall doon ko doon ko jàngale bis dafa am bis Cheikh Ibra fab ay fere ay ndongo yónni leen njaarim ci benn naar boo xam ne moo fa nekkoon jamono boobu naar bi dong moo am lu ñuy wax bastul Cheikh Ibra ni leen bu ngeen demee abbalee ma ko bastul ba ngeen yenu ko indil ma ñu dem yenu bastul ba ci naar ba indil Cheikh Ibra tegal ko Cheikh Ibra jël ab lim ci fere yi ni leen xëy ba ni leen leen wax di ci tifli ñoom it ñu jëfe ndigal ñi di jàng ay laay di tifli ñii di jabutu di tifli ñi moom daal ku nekk daal yaa ngi wax boo waxee ab dir ni tëf ci kaw bastul bi ba waxtu tàkkusaan Cheikh Ibrahima leen àggal ngeen lu mu peese ñu ne ko ah, dara faal mu ne kon ba booba ba yow yowmal xiyaam ba suñu borom fay wax bay jëf ndax la waxee bari bari bari bari peese lu gramme mu leen kon ba yowmal xiyaam ba suñu borom fay wax bàyyi jëf ndax suñu borom mooy ja buur bi nga xam ni huwa llaahu lazi jóge ci gis ci alxuraan jëf la teg tegu ci wax mukk tegu ca wax tegu ca xawlu tegu ca niya huwa llaahu lazi ci alxuraan amu ci benn boo xam ne yéene la teg mbaa ay wax jëf rek mu lazi fu nga wax ci alxuraan jëf la teg tegu ca wax tegu ca yéene. huwa allazi fu mu ko wax ci alxuraan jëf la ko waaye tegu ca wax tegu ca yéene kon li ëpp solo kon mooy bàyyi xel ci ni jëf dafa ëpp solo kon wax ndax lépp jaamu yàlla kat ni ki jëf la comme xëy na léegi waxtu wi dab ñu sëñ Ahmad defe naa ni bi ñuy tëjee muy la dimension spirituelle defe naa ni desee bëreetul daanaka de muy la dimension spirituelle du travail ndax sociologue yi ak ak ak économiste yi dañuy jàngale yi ma wax sànq ni dimension économique dimension sociale dimension politique <coughs> lañ jàngale mooy taxawaayu liggéey amal ci wàllu politique ci wàllu jëflante dama adama ak morom ma ci wàllu koom mais dafa am nag beneen dimension ci wàllu yëngu boo xam ne Serigne Touba moo ko ko jox mooy la dimension spirituelle du travail nga xam ne liggéey nekkatul yëngu kese waaye liggéey comme jaamu yàlla ba bu ngi ne julli woor natta asak dem màkka teg ci ni yëngu ngir dem màkka natt asaka ah julli koor amu ci benn boy am te moomoo sa bopp ndax Sëñ Tuubaa bi muy théoriser loi yi liggéey dani xam sa bopp Sëñ Tuubaa dani xam sa bopp mënal sa bopp dooga moom sa bopp xam sa bopp mënal sa bopp dooga moom sa bopp waaye li man leen di julli mbuus bu deful dara du taxaw ku xiif bu kàbbaree ñaare du àgg mbaa dana gàppuru dem màkka ku mënul sa bopp mënaluñ la mënoo ko natt asaka ku mënul sa bopp mënoo ko waru la itam koor ku mu bir ni boo waree ba ngoon doo ndogu te sa bakkan xaj na ca mënoo ko kon ndekki lépp jaamu yàlla kon mu ngi ci ñaq yëngu Sëñ Tuubaa nag dikk nag def boobu mu mel ni ponk jaamu yàlla mooy le travail comme acte d'adoration liggéey comme jaamu yàlla ndax daf ni wan wir rida fi kulli shay'in turdi bi zaaka xaaliqa sama wal ardi moo tax murit teewum kaas yi sax da ciy yéene am ngërëmu yàlla moo tax ba mu dikkee moom théorisé wul dafa yar mboolem ci himma rabbi asxaabaka bil himma ci himma ndax dafa fekkoon tasawuf tumuranke lool ab sufiyanke doon firi tumuranke koo xam ni moom daal bu ñu ñëwee ndiw nitu yàlla la mooy day toog fee yor ab garam bomb oyof tumuranke loolu yor kurus ku yàq tibbal ko añ keneen bu yàkkee may ko reer ñu ne ah ni ma ko gis de ku yiw la mel ne ni ku baax na nga xam ne tasawuf dafa doon suñu ak da doon tikki ak tumuranke Sëriñ Tuubaa moo dikk jàngalee tasawuf gu ànd ak mënal sa bopp mënal sa moroom mënal sam réew mooy le travail en tant que acte d'adoration kon am na ci benn xisa boo xam ni suñu ko amee ndigal bu Sëriñ Tuubaa jàngale woon ci Cheikh Issa ci ñaq am solo gi ma am ci jaamu yàlla xisa bi Cheikh Issa moo ko nettali sama waajur mu nettali ko ma dégg Cheikh Issa nee na sama tubaa bu ba mu tàggoo ay kilifaam ndax boobu Serigne Cheikh Issa lu xam xam na ko lu ma tax am am na ko waaye ba mu dikkee dañuy jàpp loxo Serigne Touba Cheikh Issa da koo xëcc ba ci saa si ba mu ñëw nee na jël sama bopp mboq ma dugal ko ci poq saana mboq ma Cheikh Issa nee na bi ma Serigne Touba mboqee ab diir ba bàyyi ma. mbooleem xam-xam ba ma fa yóbbaale woon xamatuma ci araf waaye ba ma fa bàyyi ko itam laajutuma kenn dara ko jàngal ne ko ne ko mbiri du théorie waaye doxali mu nettali kese riwaaya waaye ilmu ladunniya waaye ba mu ca pare daf koo jox lu mel ni ab gopp sas ko waar wu gàtt ci ginnaaw Cheikh Issa ne naka mu tàmbali ab diir nee na ndongo li ñëw ni ma eh sëñ bi ne na nga wàcc Cheikh Issa ne ma jàpp ni ndaw li daa juum waaye man mi soog a agsi fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa mun maa wàcc nee ma toogaat ab diir ndaw di des ni ma sëñ bi yow la ñuy wax ndaw sëñ bi nee na nga wàcc Cheikh Issa nee na sans bàyyi ma jàpp ni kon sëñ Tuubaa mii kat suñu borom da ko woon ci baatin ni ko man Issa mii neexumaa defar mu ne kon na gaaw tàggali koog man ba mu dikkee sëriñ Tuubaa jël këyit bind ci allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ni ko am kii boo demee dee ko jëfandikoo tey yónnee si ni seex ya ba Cheikh Issa demee ab diir ni ma ngi daan def ànd ak mbooloom ak i mbokkam dikkaat di siñ Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dana ko jàpp loxo ni ko Isaa bëccëgub keroog boo ma ñaqaloon ba jant bi jengar bi ko mboolem lu góor yàlla liggéey si sembrom di ko añal kon mooy lan jàngalu ko jox ko àlluwa jox ko kurus ni ko si karal lii waaye la dimension spirituelle du travail mooy ñaqal ma quelques minutes rek rek rek rek rek rek sa aajo faju mooy kon ñaq woowu mu mel ni mu lay jàngale kon ci ci loolu ndax li Sëriñ Tuubaa ni woon mënal sa bopp dañu dañu xam sa bopp mënal sa bopp door moom sa bopp mu ne ndax ku la sañal moom Sëriñ Tuubaa mu ne ndax ku la sañal mënal la ku la ku la mënal sañal la ni tekk ba yàgg mu ni ngalawaay na doon ka la war a sañal effectivement boo ñàkkul ku la war a sañal dana la sañal dana la ala kulli xaal waaye Sëriñ Tuubaa jàngale liggéey comme jaamu yàlla xidmatuhu anil uyuba azhabat wal istiqamatan wa safan wa habat habat waaye dikk itam ci jamono bi mu wootee sur le plan politique mu jàngale liggéey comme autosuffisance xam ne da war a mën mënal sa bopp door moom sa bopp tax mu fab léppam def ko ci émergence économique waaye aussi tabax ay doomu aadama waaye aussi li nga xam ne mooy stratification sociale muy géer géwél ak gën a leen ki di ak ki yëgën kii suñ tubaab liggéey liggéeyante problème boobu à travers amal mooy lan yow da ngaa baaxoon wulli ay deret demal fee di ma ay kaamil yow da ngaa baaxoon yor sam ndënd demal fee di ma bayal yow da ngaa baaxoon kat yow ñu ni yaay tëgg ba wala yaay nangam ba demal fee yore ma samay ndongo nga xam ni kon yàqu-yàqu jamono ak gënalante gi diw a gën diw Sëriñ Tuubaa à travers liggéey ci la koy jël ci la liggéeyantee problème boobu fab itam nag ñi ko waroon ci mag ñi ku mel ni Cheikh Issa muy entrepreneur moo tax jumaay tub jumaay njaareem ku mel ni sëñ euh, Mbacke Bousso architecture ci la nekkoon plan jumaay Touba ku ci mel sëñ Daam Abdourahmane Lo mooy éducation enseignement ki la nekkoon nga xam ne ku ci nekk tey dalaa dafa defal une spécialisation ku nekk ci ñoom euh, une forme de gouvernement boo xam ne kat ngir lépp mën a dox te ñu soxlaa tubaab bi dara ku nekk mu am fu mu la féetale nga tàggatu ca waaye itam di ca tàggate kon fi ñuy tënkee mooy conclusion bi dañuy xam ni Japon gii en 1945 après bombardement Hiroshima ak Nagasaki ci la Japon soo ko tey Japon mooy troisième puissance mondiale. Corée du Sud en 1960 Sénégal la ko jiitu woon tey mooy septième puissance mondiale lu leen ko may liggéey Chine gi en 1960 Chine dafa amoon famine tey Chine dañ koy woowee le grenier du monde mooy dañuy Chine mooy sàqum àddina tey boo àddina jëpp xëyoon bekkoor Chine kese mën na leen dundal lu leen ko may mooy liggéey kon Sénégal émergent mën naa nekk bu baax a baax waaye ci kaw liggéey. ci tënku ci kaw njàngaleem njàngaleem Sëriñ Tuubaa ak dellu itam nag ci démb ndax Sëriñ Tuubaa moo jàngalee fab ndaw yi tàggat leen ba ñu mën a liggéeyal seenum réew te duñu laaj contrepartie dama la xel koom da fekk ay boy town dañuy wax ay boy town nangoo ñàq tumuraanke di xiif ak amar ak tilim góob ba noppi kenn du tàllal sab loo xam ne fay ma 1000 francs ngir lan dañ koo ñàqal Sëriñ Tuubaa xam ne ñàqal Sëriñ Tuubaa moo ñàqal réew mi li ñuy wax itam mentalité du travail mooy murid yi tey boo demee ndakaaru nëgëni si waxtu wi fu ñu jaay café Touba fu ne ñu ngi fa dege di sottante ay xalaat bari na ci ñoo xam ne ci loolu la ñuy amee relation seen diggante ak seen morom ba am koom akum xëy soqi ko fa am itam la mentalité du travail Sëriñ Touba nañu kët la suuratu Kahf jàngale woon diggante Xadir ak Moussa alayhi salaam mooy fantalaqaa xattaa yoonu murid loolu lay doxe ci wàllu liggéey fantalaqaa ju ne xattaa ci la jëm waaye bu xattaa ju ne fantalaqaa dikkaat li may wax ni fantalaqaa ruujal xatta ba ba ngay góob fantalaqaa déqil xatta ba ba ngay naaf fantalaqaa muulal xatta ba ba ngay raax sa bâtiment baax xatta ba keroog ngay tari kon fantalaqaa june xatta ci la jëm kon sëñ Ahma sëñ Touba réalisation projet yi mu am tubaab bi da ko da dafa àppaloon sëñ Modou juróom-ñaari at ngir raay bi àgg Touba mu def ko ci ñetti at liggéey moo ko may jumaa yi Touba ji ba ñu ko waxee dañu mu murid dañuy gént liggéey ko may mam Thierno Birahim borom dëkk bi at ma tubaab bi amee problème mu semence ndax tubaab bi amul jiwu bu mu jox baykat yi moo fam ay sàqam jox leen jox mbooleem kon Sénégal aw jiwu la ko ko taxam man mooy nangoo liggéey waaye bañ a yàq illaa qalila mimma na ak illaa qalila mimma tuhsinuna waaye it liggéey àndul ak ndax dégg naa ci rajo bii ab politicien bu ñuy wax mu ni maa moom sama alal maa ko liggéey lu ma neex laa ciy def déedéet islam xamul loolu islam da moom sa alal waaye nanguwul ni yaa moom lu neex nga ciy def da ngay moom sa alal ba noppi islam ni la masalu lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaafu liman yasha wallahu wasi'un alim kon mooy boo paree danaan la kër kon la te moom la ko sa bopp te soo liggéey fekkewu ko te mooy li ci jaam bi moom ni yow dikkaat ne wa aatu xaqahu yawma xasaadihi ginnaaw boo góobee sama wàll ci tool bi dana ko yàlla fu ma la ko joxe mu ne jox ko ab jaam ni yow ndax foo ne fii sabilillahi yoon woo yàlla yow mi wax boo ko joxee ay jéego ab jaam ni yow nga fay fekk wa fi am amwalihim xaqun li saa'ili wal mahrum mooy dimbalante gi war a am diggante jàmm ak moroom ma ginnaaw bu taraa ngi ñëwee ba noppi kon kon wa axrinaa yaa rabbanaa bil xidma lil muslimina abadan war rahma foofu la yoonu murid di doxe mooy dem bay ñaan xiir ma xiir ni ñun ci liggéey di liggéeyal jullit yi waxul liggéey ngir dund waxul liggéey ngir noos waaye liggéey ngir liggéeyal jullit yi waaye ginnaaw bu jullit yi murid yi liggéeyee ba nga xam ne nag am nañu am koom nee nañu kat fa tabarakallahu muta de l'économie ndax Sëriñ Tuubaa am na ay jamono xam nga jamono yi fi tubaab bi nekkee murid daawul dugg ci administration ndax tubaab bi dafa waxoon ni murid neexula yilif ndax sëriñam la gën a déggal ba taxoon tey les premiers administrateurs du Sénégal après indépendance boo seetloo magum murit niw ci ba ñu ko àggee Sëriñ Tuubaa mu ne leen dellu leen ci bay ak njënd ak njaay ndax ñaar yi kenn mënu ko tere kenn mu dem ba àgg gi tey ndigalam loolu jëfe gu ñu ko jëfee tax na ba actuellement nii le moteur de l'économie sénégalaise ci yii la sukkandiku mooy bay ak njënd ak njaay te murit yee ko yor tey les grandes plus grandes société boo demoon tey Sénégal Ndakaaru Njaay anam bu ne wàllu wu ne société bi ci ëpp doole ab murite ko moom defu ma publicité waaye man maa tudd Touba gaz bu maam jaara boso seen karo kër xaadim nangam nangam ba ci PME PMI sax barabu liggéey ak ay ndaw yi da ngay gis sax na soo ubbi salom soo maam jaare boso ah euh, suñu fàllu borom ndindi kii ni euh, centre commercial Cheikh Issa Diène kii ni borom saam kii ni waa kër Cheikh Ibra Fall tey au niveau de l'économie xamal nañ seen bopp ñoom ci loo xam ne mën nañu ko vérifier ci ay chiffres que ni sociétés yi a dox murit yee ko moom waaye effectivement empreinte yoonu murid daf cee nekk itam ndax ku nekk dangay xam ne sa ndam ci sa liggéey bi la ci sa borom defal dañ caa war a wane itam liggéey bi Sëriñ Tuubaa ci yow waaye ginnaaw bu murid yi liggéeyee ba pare te mooy tomb bu mujj bi ñu ni liggéey nañu am nañu li murid yi liggéey fu ñu koy dugal di liggéey di yàq ndax dañu koo tuumaal déedéet alxuraan moo ne qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum Muhammad waxal gaa yi ni leen li ma leen di laaj seen alal ci yéen laa koy delloo ndax man in agriya illa alallaahi ndax man sama pay man yàllaa ko yor wa huwa ala kulli shay'in yi bu ñu liggéeyee di joxe ko addiya amul sens waaye addiya murid yi fu mu jëm inna allazina yatuna kitaaballaahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur te ñett yi dong addiya murid fi la jëm mooy yatuna kitaaballaahi mooy lu ñu am delloo ko ci alquran wa aqamu salata lu ñu am delloo ko ci jumaa yi wa anfaqu naa razaqnahum ok wa sax mimmaa razaqnaahum lu ñu am aussi delloo ko ci seen moroom kon jamono bu nekk itam nag ak murit yi seen addiya fa muy dugg bu dee tabax daara ba mu ko tey def nañu ko bu dee hôpitaux def nañu ko bu dee nag industrie ak emploi itam bu jotee ñi nga xam ne ñoo jiite yoon ci quatre suba seen xel na ci dem kon daal ñu liggéey te bañ a yàq su boobaa waxtu dem nañu ba nga liggéey ni tan fu mu naaw bitim asamaan lu mu lekk doo nga lay wër ab xaarankat doo nga lay doon ba nga def ni ginaar gu góor ak siq lu mu liggéey jigéen lekk ko ba nga def ni baaxoñ lu mu liggéey daf koy denc ba xëy fàttu bàyyi ko fa ba nga def ni jàmba jóob lu mu liggéey sañsee ko waaye ba nga liggéey ni mbaam yàq ni golo torox ni xaj li tax ma ne torox ni xaj damay bañ wax ni torox ni dawkat ki déggul baatu xaj ni ko la yi laay léegu déedéet am njàng lañ ci jublu su boobaa nag la Thomas su waxoon ni l'homme est un loup pour l'homme ñun murit danañu liggéey ñun ba jëlee fi loolu wane ni l'homme n'est plus un loup pour l'homme mais une loupe pour l'homme ndax kat liggéey tedd teral morom ma kooku dootul tilli ngir morom ma kooku al muslim mir'atul muslim waaye su boobaa itam kenn ku nekk bu dee liggéey ngir ñëpp ñëpp itam ànd liggéey ngir kenn ku nekk su booba ala kulli xaal li nga xam ne moom lay suñu borom taxoon ñu wàccoon ci kaw suuf ba ne wala xarit na ba ni adama danañ ci àgg kon di jégalu ñëpp waxtu wi dab nañu. Euh, di jégalu ñépp ci xëy na xat gi di ko ci jégalu d'abord ci itam bu fekkee wax nañu lu ñu warut wax di ko jégalu bu fekkee wax nañu lu ñu waroon a wax waaye li ñu ko waxee du noonu ñu di ko jégalu itam di ñaan suñu boroom fu tawat nekk mu def fa ak wir fu ñàkk nekk mu def fa ak woomal amina yaa mubdi amina yaa muidu amina yaa man bihi naudu amina yaa man minhu naudu amina yaa man lahu naudu amina yaa mubdi yaa muidu yaa man bihi minhu lahu naudu di jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh